jaam boo xam ne benn xew-xew du xew ci adduna bi te du ci coobareel wala mu tàgg ko gannaaw ba mu nekkee coobareel yàlla jaam boo xam ne bu toogee ca diwaan ba xef sax benn xejju yàlla bu ko def ci lu dul ci ndigalam ragal nañ ñu rekki sa ngëm jaam boo xam ne suñu borom xamal na la yaa nekk ci kanam bindeef yi te yaa amee seenum nos nit mën nay jaamu yàlla ba dee nga yóbbu ko safara wala muy moy yàlla ba dee nga yóbbu ko àjjana bu ne zimaamul asri yi la dallaahi fi yadi ku xam luy xutbul xawsi rek xam loolu na mën a nekk loolu moo tax mu ne gannaaw zimaamul wara ngi ci loxoom moo tax mu ne ajru lazi naaza ani walam yab shaqaawatun tadum képp koo xam ne xëccoo nga ak man dara te tuubuloo ko sa tey mooy texe bu ñu bind ca lay téere te duñ ko farata lu dul nga tuub ko mu jaam boo xam ne nekk gi ko jiital gi ko yàlla jiital ci kanam mu jaam ñi du um ku dul ku texee di jaam boo xam ne nee na ku ko sëppul ak texeem bind nañ ko suñu borom bind na ko ca àlluwa ja loolu lépp dafa dellu si shara zimaamul wara asri la dallahi fi yadi wa ma arumtuhu min malik qaada bilhani ni ma waxee woon sànq ne leer gi jóge ci ridaatul kibriya jaar ci alxaqiqatul muhammadiya awliya yi duñ ko àttan ay xeet leer la yoo xam ne benn leer bi sa nekk lu sa tal ne bën bën ku sa ku ko ci dëkku lakk moom moo koy dëkkandu séddale ko jàmm ñi mooy li mu waxoon ne bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi bu leen ma sikk sikk leen lawbe bi moo di lawbe bi yett këll yi këll bu nekk dama ko mën a def ba mu fees rek bu dee këll su tuuti la mu am bu bëriwul na dem ca lawbe ba ko yettoon ne ko da nga may yett bu ma ri waaye bu ma ko wax loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon taw wutu ko ci maqaam boobu ne woon innama ana qaasimun wallahu al-mu'ti kon li nga xam ne mooy jóge suñu borom tabaraka wa jaar ci moom mooy jox ku nekk la nga yelloo kon loolu mën nañoo déggal ne zimaamul wara asri labillahi fi yadi lu ñu mën a déggalal lool beneen bayt moo di ilayya qaadallah ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini dégg naa ci nit mu ne dégg naa ci diw mu ne dégg na ci sëñ Tuubaa mu ne ko mooy li nga xam ne ku ko mas daw ma jënd ko mooy li nga xam ne ku fekkiwul woon jamono yonent bi mënatoo koo am suñu borom jagleel ma ko mooy qad sirtu bi muxtaari kal jaarayni yonent bi sallallahu alayhi maa ngi demee ci moom ni Abu Bakar ak Omar ci ne Abu Bakar ak Omar kenn mënu leen a jot ci jëf maanaam benn saxaabi yu amul benn mbindeef bu leen mën a jot ci jëf jëf nag dafa am martaba am martaba moom mi ngi aju ci coobareel yàlla akub tabeem jaam bu nekk dana la jox la ko soob mën na jox nit maqaama yu toll ne yi ñu am waaye nag ci jëf moom mel bunt bu ñu tëj leen mel ni mbindeef mënatu la jëf ci dajeeg ulama yi mel ni mbindeef mënatu la jëf lu toll ne jëf yi Abubakar ak Umar ñu ne sax Abubakar jëf yi mu jëf yëpp li muy bari bari fi mu jaar ci xunt ba ak liñ leen kaarateewoon ca lañ leen euh, defoon bénéfice ca euh, Cheikh ak li mu jaar ci métit lépp ak jaam ji ko mattoon lépp lépp li gën a tax mu gën a rawati mbindeef yi mooy bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee te arab arab yëpp daal di murtat musaylimatul kazzaab ak al am si ñoom ñëpp ñu daal di woote ak yonent mbir mi jaxasoo ñu bëgg a delluwaat na meloon te amul benn saxaab yi bu xelam xalaat ne ñeme nañoo dal ci jihaaraat ndax ci fi mu ne nit ñi teqlikoo nañu abubakar dong am fitu ak fayde ak mën a wuutu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci diggante boobu ñi nga xam ne dañoo woote ne asaka yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek la suñu borom mi ne waari bi sadaqatan jël ko benn benn benn benn euh, doomu bëy bu gën a tuuti buñ daan jox yonente buñ ma ko xañee rek danaa xeex ak ñoom dal di dal ci seen kaw sidna Umar wax na lu waaye mujj xam ne Abu Bakar mii dafa am wax yu bu jógee asamaan moo dëgëral xolam ci lii kon lii mooy dëgg ñu soog a na nga ànd ak moom Abu Bakar xeex ba delloo si lislaam na nga xam ne noonu la ko yonente bi bàyyi yoon ñu ne loolu mooy li ko fi nga xam ne diggante bu kenn mënul remplacé kenn ku dul Abu Bakar abubakar jóge fii abubakar yàggu fii fekk na yonent bi dëgëral lu bari am na ñu bari ñoo xam ne ngëm ngi ci seen xol ba bu ñu wootee jihaad daañu wuyu daañu nangoo dee daañu nangoo joxe seen alal waaye Umar bi nga xamee ne fukki at yi nga xam ne amee na ko lislaam ni mu yaraate jullit ñi ak maandu gi mu maandu ak ni nga xam ne fexe na ba ñëpp dellu ci ku ragalul yàlla it ragal nga Omar ba nga xam ne kenn du def dara lu dëng kenn du rewal te kenn du wax lu ko ñun ñëpp dañu dañu koo ragal ba nga xam ne njub gi dafa mat matin woo xam ne seet nañu ne siyaasa ci boppam maanaam politique yu yor nit ñi Sidna Omar amul kenn ci saxaaba yi ku ko ci mën a àgg ñu ne li mu liggéey ci gamu yonent bi yépp li muy am am solo foofu mooy fukki kenn mënu la remplacer moom it bu dee loolu rek kenn mënu ko cee jot ci jëf loolu ci ñu bari ci saxaab bi yoon yi tax xam ngeen ne jamono yooyu yonent bi sallallahu alayhi Abu Bakar ñu nekk ci xunt mi sidna Ali moo fanaan fi nga xam ne yonent bi moom la wax ne moo fi xalaat ni moo fi war a fanaan sàngoo mbubb yonent bi ba nga xam ne ñi waroon a rey si yonent bi bu ñu agsee ñoom fanweeri nit ñeeg juróom-ñett seen jaasee dalandoo Ali ne fa fanaan xanaa kooku itam koo gën a sacri def sacrifice kon saxaaba yi saxaaba yi bu ñu leen seetee li tax nga xam ne xare Badar ñu ngi nank koor di di woor di ñetti téeméeri nit rek bëgg a affronter junni nit gëm yàlla dëgg mu àgg foofu te yaa ngi woor moom mu ngi lekk kanaan ñoom ñëpp ñu góorgóorlu ba dàq ñoo ñële jàpp ci ay jaam dikk ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ah, xëy na boo demee suñu borom sapp na waa Badar ni leen bu ngeen fi jógee def leen lu leen neex dootuma leen jàppal dara saxaaba yi nga xam ne bay ak ridwaan bis ba mu gën a mettee gën a kenn ñemewul def dara ñoom ñoo yàlla seen bopp ba suñu borom xamal leen ni leen gërëm ni leen laqad radiyallahu anhum iz yubayyi'unaka fa'alima ma fa'altum bi fa'zata fi suwaha faran fariqan leen a jot muy maqaam yi nga xam ne nag mooy classe tolluwaay yi nga xam ne moom la képp ku ñëw ci la yëg bëtam ak xolam ak bëggam waaye la def ba àgg ca kenn ñëmewu ko moom la sëñ Tuubaa wéetoo ñee ñi moo tax mu ne ilay yaqaabillaa maa lam mu waaye ko dencaloon rek mën loo ko ko xam loo ko ko attan loo ko ko muñ loo ko tiis yeeg buggalee métit ci mu jagoo ko te kenn amu ko tudd moom waaw waaw waaw ñeenti bëri yooyu. ah tuuti. waaw maanaam nga xam ne dañuy wax naan yàlla dafa def ci jaam bi moo gën ci moom. wala yeneen ñi wax naan day def yàlla def ci jaam lu mu def ci jaam bi. loolu la ko soxla. dañuy wax laa xaw a Euh, euh, question boobu ahlu sunnati dañ cee daje ak mu'tazila yi ñu werante ci bi ahlu sunna yey leen mu'tazila dañu ne yàlla war na ci moom obligatoirement jaam bu ne mu def ci moom li ci gën ahlu sunna ne leen déedéet yàlla li ko soob rek lay def li muy def mën na gën ci jaam bi mën na yées ci jaam bi ñoo ne leen li ngeen wax amul ana fu ngeen ko man ahlu sunna ne leen nan supposé ñetti bokk ñetti frère ñetti kii ixwa kenn ki juddu dee ñaari si gis juddu màgg kii di yéefar kii di jullit maanaam kii mooy yàlla kii jaamu yàlla yomul xiyaam ki nga xam ne dafa doon yéefar wala muy moykatu yàlla ñu dugal ko safara ki jaamu woon yàlla dugg àjjana lii bi nga xam ne dafa juddu woon dee ñu dugal ko àjjana waaye mu seet daraja ji mu am ci àjjana mbokkam mi nga xam ne dundoon na ba màgg am junni darajaam wala lu ëpp junneem ñu ne nag bu keroogee bu fekkente ne yéefar ba bu fekkente ne xale boobu dee wax na suñu borom ne ko sama mbokk mii lu tax nga jox ko daraja joo xam ne junni ci ne sama daraja ci àjjana te nu bokk dem àjjana lu ko waral su borom ne ko ndax moom daf maa jaamu ndax dafa dund lu yàgg di ma jaamu te yow jaamu woo ma benn mu ne te mu ne ko waaw lu ma bu ma màggee bu ba teewoon nga bàyyi ma ma màgg jaamu ne moom ndax ma am dara yu toll moom mu ne ko dama xam ne boo ma la bàyyi woon boo màggee da ngay nekk yéefar mu ne bu ko defee seen mbokkum yéefar ma xaaju ca nittal safara nga suñu borom yow nag kon ba ma juddoo boo ba nga xamee ne bu ma màggee damay nekk yéefar wala damay mooy teewoon nga nga nga rey ma booba ndax man lii liir bii am bu ñu ko séddaloon fukkam sax jox ma genn wàll gi danaa nangu ñu ne kon suñu borom lu muy tontu ko bu fekkoon ne rek li li gën ci bu nekk lay def kon liir bi jaamul yàlla te mu xam ne bu juddoo bu màggee du jaamul yàlla te mu rey ko yéefar bee ba mu xamee ne bu màggee du jaamu yàlla teewoon mu rey ko mu am ci àjjana lii moo gën mu nekk safara ba ahlu sunnati waxee loolu mu'tazila yi ñu nii xamatuñu lu ñuy wax kon li ñuy fas moo di suñu borom tabaraka wa taala lu ko soob lay def mën na jëf ci jaam bi li gën te mu mu niroo ne li yées ci moom la maanaam jaam bi lii di lu mu gën a bañ fekk moo gën ci moom fekk am na lu ko waral ni nga xam ne noonu la ase la waxee ne ase an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa ase an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum antum la ta'lamun suñu borom dana fonk ab jaam di ko teg ay musiba ak i balaa te fekk na bëgg gi mu ko bëgg moo ko waral dana am jaan boo xam ne suñu borom dana ko teg ay fitna ba mu xalaat ci xolam ne suñu borom daal xanaa daf ma bëggul moo tax mu teg ma lii suñu borom ne ko adduna daal ñàkk solo bu mu ñàkk solo fi man ak fonk bi ma la fonk moo tax joxuma la adduna moo tax ma def la ci ay tiis xanaa bëgguloo nga niroo ak yonent yi sama nga xam ne ñooy samay soppee mu ne ah kay bu dee loolu kay bëgg naa nga xam siis yi ñu koy teg mën na nekk lu bon ci xalaatam waaye fekk li gën ci moom ba tey suñu borom dana teg nit loo xam ne dafa ñu tiis te daf koy fegal yu bari yoo xam ne yeneen i tiis lañ ko gën a bon yoo xam ne bu ñëwoon mu fàtte lii suñu borom xam ne lii mën naa feglee mu defal ko kon li ñu fas moo di li ñu a ci ci ci tawxiid moo di ne suñu borom lu ko soob rek lay def suñu borom lu ko soob lay def ndax am na jaam yoo xam ne jaamuwuñ kookum dara mu jox leen daraja yoo xam ne ju toll ne muy daraja yonent yonent bu ci nekk bañ koy def yonent jaamuwuñ suñu borom dara yéefar bi ba muy juddoo foo xam ne xam na ne xel bu fi juddoo du xam yàlla ba mu juddoogul deful dara yàlla lu tax mu jublu ko foofu daf ko soob rek kon suñu borom ba tey bu ñu demee ci bu ñu ci demee ba tey euh, problème la boo xam ne boo xam ne bu bu ñu leeral la boo xam ne bi itam nit ki jullit bi dana xam na mu koy fase ak na mu koy jàppee bu ci nekk question bi ñu ko posé incha allah ci tontu li dana mën a leer incha allah kon waaye li nga xam ne mooy dëgg mooy suñu borom tabaraka wa taala lu caa génne war na ci moom ku nekk mu def ci yow la gën bu bu ko la yées ci nit ki soobee it mu def ko Abu Jahl ak Firawna suñu borom def na la ko soob ci ñoom ak Iblis gënul ci loolu yaakaar naa ne euh, buñ ñu leen tànnaloon leneen ñu ñu ne loolu leen ko ah, kon ku nekk xam ne kon yàlla la ko soob rek lay def te ah, def coobareem ah, <laughs> xëy seede ah, Dramé mooy wax ne a maanaam bu fekkee ne hmm. conférence mën nañ cee def tout de suite maanaam français hmm. ci sujet Serigne Touba waaw nañ posé question rek bu en français je répondrai en français waaw ku bëgg kii a mën ngaa posé question ci français a waaw ah, sëñ Dramé mi bind i comme ah, envie en français de poser une question en français je lui répondrai toujours à votre disposition allah góorub jaamal eh, te en arabe aussi boo amee ku posé question am ci arabe peut être. góorub jaamal gi. xam suñu baat mu ngi ni ñaar fi jox ko seen ñang mu ne da nga koo jàngal daal xam-xam. Mm-hmm. waaw ci saal bi loo xam ne xamu ko woon. waaw ci saal bi loo xam ne waaw ci saal bi loo xam ne. waaw ndax ñu ngi leen di déglu rek euh, question yi incha allah. daan question booy posé. kii daal wolof muy tubaab wala muy arab nga ko wax. kii defe naa fi la fee yàgg fi lañ ko bàyyi woon waaw. waaw waaw dafa yàgg. bi mu wax ci jaww ne rafa xanin. di dal ci naan jiwu. rafa xanin. waaw rafa xanin di dal ci naan jiwu. ak yooyu pour ay leeral ak li ñu wax ne. jazakallahu xayra jazaahi raafaqani ilal jinaani jiimu wali siwaaya zox jaxar rajiimu raafaqani ànd na ak man ilal jinaani ba àjjana ko ànd ak man jiimu ñett wa zox jaxa te soree li saa yoo ci keneen ku dul man jëme feneen fu dul fi ma ne rajiimu ku ñu jam ka te mooy seytaane jiimu ñett la tekk ci arab ñett ñi ñana bu seetee ñeenti nooni doomu aadama yi muy nashhadu lañ ko tënkee nafs seytaan alhawa ad dunia nafs mooy bakkan seytaan mooy seytaane alhawa mooy bànneex ad dunia mooy adduna nit bakkanam daf koy xiir ci lu koy lor rek di ko tere di ko tàyyelloo ci lu koy jëriñ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne aada aduwika nafsuka lati bayna janbayka sa noon bi gën a noonee yow bi la gën a bañ mooy sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari sàlli wet moo ne mooy sa bakkan rek bu xool temps bi laajtoon daan waxtaan ci nafs ci boppam lu mu doon ak nan la ko tasawuf ahlu tasawuf gisee ak nan lay soppi ko bu nit ki doxee jëm ci yàlla ak lan lay indi ak ay couleur am ak i meloom ak yooyu yëpp. ah Chine si mooy seytaane seytaane ku nekk xam na noonoom ji mu noonoo doomu aadama depuis ba mu lekkloo aadama ca garab gañ ko tere woon ba mu wàcc suuf ci depuis bañ ko noo sujjóotal ci aadama ba léegi nooneen googu di gën a yokku mu ne suñu borom laqa laaqo dàll lahum siraatakal mustaqima su ma la aati yanna min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa la wuute aadama moom du mu tooñee suñu borom dafa dal di rus suñu borom tuub dellu iblis moom dafa dal di taxaw rek jël position xeex ne suñu la aqudan lahum ba ma awaytani la aqudan lahum siratal mustaqima dal di tëkkoon kooku ci noon yi bokk na ci ci gën a mag alhawa mooy bànneex topp bànneex it ku ne xam ne lu muy indil nit duñ ci sori jazakallahu xayra jazaa'i raafaqani ilal jinaani jiimu wali siwaaya zuxzixa rajiimu raafaqani ànd naa ba àjjana ko ànd ak man jiimu ñett wa zuxziha te soree falat na li saa jëme si keneen ku dul man jëme feneen ku dul fi ma ne rajim ku ñu jam ka te mooy seytaane jimun ñett la tekk ci arab ñett ñi ñana bu seetee ci nooni doomu muy yi muy nashadu lañ ko tënkee nafs seytaan alhawa addunia nafs mooy bakkan seytaan mooy seytaane alhawa mooy bànneex addunia mooy adduna nit bakkanam daf koy xiir ci lu koy lor rek di ko tere di ko tàyyelloo ci li koy jëriñ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ada aduwika nafsuka lati bayna janbayka sa noon bi gën a noonee yow bi la gën a bañ mooy sa bakkan bi nekk sa diggante ñaari sàlli wet moo mooy sa bakkan rek bu ko temps bi laajoon daan waxtaan ci nafs ci boppam lu mu doon ak nan la ko tasawuf lu tasawuf gisee ak nan lay soppi ko bu nit ki ay jëm ci yàlla ak lan lay indi ak ay couleur ak i melo yooyu yëpp. ah Chine mooy seytaane seytaane moom ku nekk xam na noonoon gi mu noonoo doomu aadama depuis ba mu ca garab gañ ko tere woon ba mu wàcc suuf ci depuis bañ koy noon su jóotal ci aadama ba léegi nooneen googu di gën yokku mu ne suñu borom la aati yanna min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aksarahum shakirina mu tëkkoonteeg suñu borom loolu la wuute aadama moom du mu tooñee suñu borom dafa dal di rus suñu borom tuub gol iblis moom dafa dal di taxaw rek jël position xeex ne suñu borom la aqudan lahum ba ma awaytani la aqudan lahum siratal mustaqima dal di tëkkoon kooku ci noon yi bokk na ci si gën a mag alhawa mooy bànneex topp bànneex ki nga xam ne lu muy indil nit duñ ci sori gaay bi moo di adduna dunya ku nekk xam na ne bëgg adduna ak topp adduna noor ci àddina fàtte yàlla la muy indil nit léegi ñett ñooñu bi nga xam ne sëñ bi nee na jaawartu bil furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa zahzahtu lain indina nafs ak lain muy ñaar dëkkaale naa ak sa borom ci alquran moom suñu mi nga xam ne moo ma dimbali ba ma dëkkaale ak moom dëkkaale bi mu dëkkaale ak suñu borom mu di ko wax ci ay martaba bi mu ko njëkkee wax bi mu njëkkee di wax yaa rabbi yaa rabbi ba suñu borom ne ko laa taxul yaa rabbi qul yaa jaari mu naan yaa jaari yaa jaari yaa jaari xaj bu ne jaawartu bil furqaani rabbi al muin kooku jaawartu mooy xaatima li ñu tuddee li arab bi xaatimatul mataaf mooy bi nga xamee ni àgg na fa mu jëmoon ba dara desul wàcc na liggéey la li jaawartu moo jaawartu lu xóot la euh, dañ ci yem fa ñu mën a yem rek ca kem xam rek noonu wax ma la lu lañ ci la ci sëñ bi jublu woon lu mu la mu jaawartu moom mu doy la jaawartu bil furqaani rabbiyal mu'in ci dëkkaaleeg yàlla la bëgg a wax lu tax na mu dëkkaaleeg yàlla mooy sell bi mu sell na mu def ak ñeenti noonu yooyu ba ji leen dem ndax dañoo taxaw ci yoon yi su bëgg jaar seen i jaay si lañu yor ak seen i fet ak seen i fetal boo fi jaar rek buñ la mënee rey rey la buñ la mënee yeew dott la dott la doo dem buñ la mënee waññi waññi la nga delluwaat fi nga jógee woon mu ne malak nafsi bakkan moom dama ko moom nit ki day xeex ak bakkanam moom dafa moom bakkanam ba nga xam ni ni nga moomee dërëm bi ci sa poos ni nga moomee sa mbub mi ngay sol nga xam ne léegi da nga koy jëfandikoo kay da nga koy jëriñoo waaye du la jéem a lor ndax yaay boroomam noonu la def bakkanam noonu la moomee bakkanam wa zax zaxtu lain ma sori ku ñu rëbb ko mooy seytaane mooy ñaareelu noon yi axastum dunya adduna li nga xam ne mooy ñetteel bi mu ne axastum dunya zaadi li jinaan adduna moom li ci sama yóbbal li ma ci yóbbaloo ba àjjana rek laa ci jëm li ci des lépp soxlawuma ko kon lépp lu mu jëfandikoo ci adduna yóbbalam la bu joo xam ne day ah dafa dafa koy yóbbu ci eh, ba àjjana rek àjjana nag ba tey àjjana moom it mën na nekk waxtaanu boppam ndax yu bare ci aju rawatina bu ñee al jinaanu wala bu ñee al jannatu wax bare boo tax kon dañuy tudd rek àjjana dunu misaal daraja yi ak li ñuy tuddee àjjana ak li àjjana mën a doon ci lislaam ak li mu doon ci arab waaye adduna kon ba ci noon yi la man yàlla wal bëti na ma ko ba muy sama njëriñ mooy lu ma ci fab rek day doon loo xam ne lii lu ma war a yóbbu loolu jëm àjjana wanqaada lil hawa al hawa bànneex nga xam ne day lor nit ñi moom nee na hawa min tahaa lil diinu naa gannaaw moom xam farat bànneexam mooy dëgg dëgg lu dul dëgg moom bëgg li mu bëgg nga xam ne mooy bànneex bu doon topp bànneex mooy def dëgg mu ne kon xawaana suñu bànneex intaxaal yi ak mu ngi jublu ci yàlla yàlla rek la ñu bëgg bëggunu leneen amuñu kon amuñu xawaa bon lu dul benn xawaa bi rek nga xam ne jàmm mooy moo di bëgg yàlla xam ne mooy jàmm yàlla bi gën a fort mooy almahabbatu kon axabdul riyaasati dinaan wan qaadalil hawa wali saqal janaan sellal moom suñu borom mu sellal sama xol benn ayib nekku ci mooy li mu ne alqalb moo tax mu ne alqalb min niya fi dal yawm qad salima min kulli raybin wa bi rahmani qad alima la ziltu abghi rida man qaddama alfudala min alfadaili wa taqrib wal karam qad zala rayb fuadi wa mahadarani kabairi qad nahaha man naha lamama قد زال عني الدر من زمن ربي كفاني الجواب والسؤال نومي عبادة ربي لا شريك له قلبي يدبر آية الكرسي الحكمة nga xam ne kon sell bi mu sell mucc bi mu mucc ci lenn lu war a wàññi doomu aadama nga xam ne yooyu yëpp suñu borom daf koo notal far ba ñu nekk ay taalibe yu ko topp jëmale ko ci far ci boromam adduna du ci fab lu dul li mu yóbbuloo jëm àjjana seytaane mi nga xam ne mënu la baax ci genn wet te kenn bugg koo jëriñoo ci genn wet qaatiltu fil bahri seytaane ma kaptalahu xayrul wara la wax mooy mooy wazaxzaxtu lain suñu borom soralal na ko ko adduna gannaaw yëmbaleen la ci fab bànnee xam mu ngi yàlla mooy yàlla xolam sell na te seytaane soril nañ ko ko bakkanam ab taalibeema kon raafaqani ilal jinaani jiimu ñett mooy nafsu mi nga xam ne mokk na ba taalibeem la muy xawaa bi nga xam ne mooy boromam mooy jëm ziar rajim kooku moom dañ ma ko sonal ndax kon ñeenti noonu ñi ñett ñëpp nooyaloon nañ na ko ba ñu far di samay liggéey liggéeykat yoo xam ne dañ may liggéeyal kenn ki nga xam ne du baax te dési ko mënuñ koo jëriñee ci lu baax lu bon rek la lal nañ ma ko kon ji raaf ani ilal jinaani jiimu wala si waaye zo ziar rajim ñu ko insha allah saman taqi abwaaba kulli naari tajidu bi dirhami wa dinaari ay wax ci li li ma ci gën a jàpp ci li ma dégg moom moo di famille li sox li ma ci dégg yëpp riwaaya yi ma ci dégg yëpp boobu moom mooy bi ma ci gën a jàpp man mooy bi ma ci gën a juróom-ñaari ci waqaf alquran juróom-ñaari séddale yooyu la ku koy def ku koy waqafe alquran famille li soq li soqin lañ ko tënkee xam ngeen ko de famille li soqin te dañu naan soqin li soqin fatiha maida yunus euh, lisra shora wasafati qaaf wal qur'anil majid juróom-ñaari kii jeex ne koo koo xam ne kii da ko wàccee alquran ci di xase bi ci ko yii mu digle ci xasida googu yi mu wax ci xasida gi yëpp tajulu bi dirham wa dinaar yi fi kulli man laa tadabbara bi kanzi daa xis tabaratu naa ka zawjaati ila axiri bi ci wax yëpp muhajir fa laa yakunu munsafilan wala xaayidin la ci wax yooyu yëpp ñu ngi ci boo dee eh, loolu daal mooy liñ ci yiñ ci dégg boobu lañ ci mën a dégg nga jàpp am na ñuy wax eh, mel ne sabul masaani ñoo xam ne am na ñoo xam ne teg nañ ko fatiha ak yëpp waaye bii daal ci ñi ma ko déggee ak ñi ma moom laa ci gën a dëër loolu mu di famille bi Shawqi boobu beneen am na beneen laa am na taxaw yi mu ne nan waaw kañ waaw lam lëq balaa waaw dé dese naa dégg tuuti li mu wax mu ne nga waxaat ko nga waxaat ko waaw waaw nga waxaat question waaw waaw waxaatal bi nga mujjee wax juróom-ñaar yooyu waaw kulli ñaari waaw يدنا اها كذا برا كنت دار كذا اها لكن تيبي ولا يجي لتاح برا وقت يوم waaye dëkk bu ànd ko mën a nangu. mu ne. mu ne. waaw. waaw. waaw. waaw. maanaam man lam yet loxaa lan yuq bala maanaam sataru ñaare bi mooy li xam ne daal moo tax loolu mën loo ko dégg daal maanaam loo ko jàpp waman mhm. lam yet loxaa lan lan lan yuq lan yuq bala waaw est-ce que am na xam ngeen lenn loo xam ne bu ngeen ko jàpp boo boo déewut aajo rek boo ko jàpp bu ñu ko nangu bis bu ne nit ñaa ngi wut ay aajo yoo xam ne léeg-léeg daañu jàpp ne seen aajo jigat faju na te ndax juróom-ñaar yooyu sax xam nañ ko ñooñu question la xam ngeen lenn loo xam ne lii nit ki bu ko jàngul rek aajoom du faju te fu mu ko jàngee rek aajoom faju déedéet xam hmm? ah, ko xam na wax rek. ah yaakaar ne ku ko xamoon nopp ah? naa ko. yëpp ah. mooy bismillah maanaam bismillah daal aajo joo ko waxee dana faju waaye boo ko waxewul rek aajo jooju du faju bismillah xanaa xarf yi kon mooy juróom-ñaar ñi waaw waaw. waaw. ah alquran de moom. waaw. waaw ah, ñu wax loolu dañu moom alxuraan lañ ko jiiñ ñu wax dama ne nag man waaw waaw mu waaw li ma wax léegi waaw kooku itam wax naa ko waaw waaw li nekk juróom-ñaar moom bari na juróom-ñaari asamaan <laughs> xam nga lenn gis nga lenn da fekk ne wax joo xam ne borom daf ko wax te leeralu ko nit ñi faw fii dama lay fekkale yu bari ñenn ñu ci nekk xëy na lay tax ñu wax la ñu wax benn dañ ko dégg fenn wala ñu xalaat ko rek wax ko waaye euh, question bi ma njëkkoon a posé léegi moo di ndax yéen xam ngeen lenn loo xam ne mën ngeen a nangu ne rek ku ko wax ci aajo rek mu faju te ku ko ah, waxul rek aajo ji du faju leneen lenn lu ngeen xam leneen ci lu bokkul ak lii sa lu bokkul ak bisimilah rahmaan rahim bi ah xam naa lu ñuy jàngale de da xam ne lu ñuy jàngale daf man ñett lu xaa lu ñuy jàngale ah. xam hmm. mm-hmm. ku ko waxul ci mm, mm-hmm. faj waaye ah. mm-hmm. léegi nag waaw léegi nag wax juróom-ñaari dog yooyu ndax kenn nattu na ko ci ci aajoom te fajuwul wala mat na seet nag ah. waaw mhm. Mhm. Mhm. waaw mooy wax lu man de xam na ne ay verset yu bari moom laa ci dégg samul masaani boo bokk fatiha si bopp yooyu man nag sama man daal sama mani bopp man li gën a jiiñ moo di moo di moo di euh, ci euh, famille di laa ci sama kii rek daal. waaw boo amee beneen question rek. nañ ko yàgg nañ koy wër di làmb rek yàlla tax dimbal mën na noo laa biir mën noo dimbale rek waaw waaw man de xam na ne ay verset yu bari moom laa ci dégg sabul masaal yi boo bokk fatiha si bopp mu yooyu man nag sama bopp man daal la sama mani bopp man li ma ko gën a jiiñ moo di moo di moo di ci euh, famille di moom laa ci sama kii rek daal. waaw boo amee beneen question rek nañ ko yàgg nañ koy wër di làmb rek yàlla ndax dimbal mën na noo laa biir mën noo dimbale rek ba nu xam la mu doon. waaw. waaw. waaw kañ. kooku day waxaat ko ñu bind ko waaw. kon nag mooy gàttal waaw. li li kii bi waaw l'isra l'isra surtout l'isra shuara wa safaati saxum xafal quraan bu njëkk bi dafa ne iza katabtu ibtasamal misbaaxu aha lahu nu baaxu waaw waaw iza katabtu ibtasamal misbaaxu wa farra iblisa lahu nu baaxu est-ce que wa sabbahat waaw waaw waaw waaw إذا ابتسم المصباح وفر إبليس له النباح إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائكة الطباق dafa bari waaw te ah, moom. xam mu ngi aju si man ni ñu koy accéléré ci man rek mën nañ ko def par ordre de bu ñëw nga xam ne kenn ko recevoir mu teg ko mu def nii bu ñëw rek mu def ko nii suuf waaw bu bu njëkk bu ñu ci bu njëkk bayt bu njëkk bi. ci firim wolof ida katabtu waxtu boo xam ne bind naa ibtasama muuñ al misbaaxu làmp ba wala leeral kat ba mu gën a yaatu. wa farra te daw iblis iblis la ko ko ak nu baax ak daw ne xaj di boobu bi ci des na isakar bu ma bindee tës da jaayu arsul baaqi arasu aji des ji te mooy suñu borom mooy ki fi dul jóg mba mukk ba mukk wa sabbaxat te sabba malaayika tibaaqi malaaka yi yi maanaam asamaan yi léegi si li muy safaanoo la tuuti safaanoon safaanoon maanaam ñu dégg waaw ak di mën ñu bokk ñu déglu ndax ngeen déglu leen noonu leen déglu waxtaan bi waaw te toog nag te toog te leen déglu waxtaan bi ki am laaj yi da ko andi dañu ñu ku ñu koy waaw mais ñu may ñu laaj yi ku jëkk laaj laa tontu yàgg ñoo xam ne tontu wuñu leen ki yor laaj yi na ko andi waaw da nga da ma indi laaj rek jox ko sëñ Moussa ñu ñu ñu dindi ci ay laaj yi gën a kii nag rek. ñu sélectionné ko waaw sélectionné ko. waaw parce que ko doon. waaw indi laaj rek sëñ bi. bindee leeralkat bi mooñ Iblis daw. ngir law ne xaj waxtu ma bindee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ree maanaam bëgg ba ree fu yonent bi bëggee iblis am lu ko naqari daw gi muy daw daf koy booleeg faraxte moo tax am foo xam ne iblis xamal ko ma ma xamal la fu turaatu maanaam day daw ba noppi ànd ak ay faraxal di daw di faraxal <laughs> bii day daw di mbaw mbaw yi ne xaj yeneen bayit yi mu wax ci ne wax su ma bindee rek aras jaayu malaayika yi diiree asamaan yépp sabba waaw bu njëkk bi ci sataraw ñaareel bi wax bu farra iblis un ba wax na isa katabtu aw qaratu hërwala iblisi fawran maa man taqawwala waxtu ma bindee wala ma jàng rek iblis daf naan dëxër ñett di daw ànd képp koo xam ne yaa ngi ci ak neen yaa ngi ci jaaxaan képp koo xam ne yaa ngi ci ak dóor kookooku répété na ko ay yoon wax na ko ci bëri lu bëri waxtu ma bindee itam yonent bi sallallahu taala wa sallam mooñ maanaam maanaam mooy mu dëkk wax na ne ko wax ne boobu baqaa iyo nabi sara ba safar bi ko jiitu ci jaawatu la hmm. bahabi allahu alkiram alxurra aw bi baqaayi nabiya sara suñu borom damoo na ma ci kanamu gaañu baax yi te yonente bi sallallahu alayhi sama dund gi may dund ci àdduna bëggal na ko maanaam li may jëf ci àdduna bëggal ne ko te li muy jëf lépp wax na ne tagg yonente bi sallallahu alayhi moo ci li nga xam ne moo koy taxañal yoon muy bi muy dox jëm ci yàlla te àggagul woon ba tey kooku dafa dellu si ba dafa firi baytu euh, chata wu njëkk bi isakatu aw xaratu harwala boobu dellu moom it daal di chara wu ñaareel yi ci euh, euh, ki baytu bu njëkk bi baytu ñaareel yi nga xam ne ci la waxe isakataftu talfa arshul baaqi wa sabahat malaikatu baaqi waxtu woo xam ne bind naa rek aras jaayu gannaaw moom nee na sama bind moo ma moo gënal suñu borom gënal yonent bi mbindum képp keneen ku dul ka aras dana jaayu ngir jëf ju rafet ju mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ihtazza al arshu li mawti Saad aras jaayu na ci deewu Saad ibnu mu Saad ibnu Muaad ci saaba yi la bokkoon bokk bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gën a jàmbaare seen ngëm gën a rafet mu bokk ci bi mu faat def na jëf ju rafet yoo xam ne bi bëgg na si bi mu daataan mooy ci fatfu Xaybar bi ñu ko indee ngir mu àtte yahudi yi bi nga xamee ne dañ leen a bloqué ba mënuñoo génn te yonent bi am fi ay weer ñu am dund gu leen doy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nañ dagg tàndarma yi ndax tàndarma yi ñoom bu ñu ko daggee dootuñu ko mën a muñ daañu wàcc bi ñu commencé dagg ñu daal di yuuxu ci kaw ne Muhammad yow da nga daan tere yàq yaa ngi yàq alquran ne ma qatartum min linatin aw taraktumha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah wa liyukhziyal fasiqina bi ñu nangoo ñu ne ko nanu wàcc nanu danoo wàcc ci kaw wàcc kata yi ñëw ci àtte kenn ci saxaaba yi ñu ne mu ne leen tànn leen ñu tànn Saad ibn Muaz bi nga xam ne seen xarit la woon Saad ibn Muaz fekk fett bi ñu ko fettoon ci xandak góom bi bi ci bi saret bi mu war mu yëngu mu ubbi ko waat di nàcc bi mu attee ne nañu rey góor ñi jàpp jigéen ñi jaam jaayi leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow sa saabe atte nga atte suñu borom ci ñoom mu dal di faatu bi mu faatoo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ihtazza al arshu li mawti Saad ibn Muaz lépp loo xam ne neex na yàlla ci màggal ko ak sàbbaa ko ni nga xam ne noonu la ñuy wutee xeetu malaayika wu nekk ak nañuy jaamoo ñii dañuy rokoo ñu sigg mukk ñii sujjóot duñ sigg mukk ñii taxaw duñ sëgg mukk ñii di sàbbaa di sàbbaal suñu borom ñi nga xam ne nag ñoo jagoo sàbbaa ñooñu ñooy sàbbaa waxtu wëpp woo xam ne jot nañ ndigal ci xew-xew bu rëy am na bu neex yàlla ak yonent bi ñu sa ñu sant leen ñu sàbbaa noonu nga xam ne noonu la waxe ci taabati te duru taxtal arshi ba kirabi si maanaam ñaan maanaam ñaan des na yoon. français lañ ko def. Ah, waaw français waaw. Ah, mu ne lan xaal ba si nit yi moom. daa di yàq daa di yàq sax sax. waaw jërëjëf bu ñëwee rek bu la weesu noonu day dal di ñëw. yàq moom day ñëw. donc hmm. mu ne que représente Jésus-Christ dans l'islam Je ne comprends pas le wolof. Merci. Euh, deuxième question, qu'est-ce qui a pu engendrer le problème des Baye Fall hmm, Qu'est-ce qui a pu engendrer engendrer engendrer le problème des Baye Fall oui il faut le dire euh, au micro donc vous êtes le français il y a une question qui est posée en français Alors, celui qui a posé la question dit qu'il ne comprend pas le Donc, il faut qu'on lui la réponse en français. En français. Donc, nous lit la question. Et il pose la question suivante. Que représente Jésus-Christ dans l'islam C'est la, première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui a pu engendrer le problème des Baïfalais mm pour répondre à cette question posée en français, nous disons

à tous les prophètes, à l'exclusion euh, d'un seul parmi eux, la foi n'est pas valable. Si nous croyons au Mohammed, au Jésus, au Moïse, à Abraham, mais ne croyons pas à Noé, notre foi de l'islam. Donc, le Coran nous dit, la On ne fait pas de distinction

nous ne sommes pas tenus de connaître leur nom. Il y a aussi d'autres prophètes qui sont envoyés, qui ont envoyé une mission, qui sont venus, par exemple, pour expliquer ou renouveler l'enseignement d'un prophète passé. Vous savez que l'humanité a traversé des étapes. Quand l'humanité était à son enfance, Dieu envoyait toujours des prophètes au niveau de la mentalité et de l'esprit des échanges Quand l'humanité a atteint l'âge de l'adolescence, on a envoyé Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, le degré de culture et l'esprit de l'humanité n'avaient pas encore atteint sa maturité. Mais à notre époque, maintenant l'islam est écrite. On a du matériel très Les gens ont beaucoup appris, ils ont assez vécu sur la terre, ils connaissent beaucoup de choses, et ils prétendent pouvoir se guider eux-mêmes avec une législation valable. Dieu a envoyé le dernier prophète qui correspond, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'enseignement de ces prophètes envoyés correspond aux étapes de l'enseignement. Quand l'humanité était en son enfance, C'est un État qui correspond à l'enseignement primaire. Dieu envoyait toujours des prophètes. Mais vous voyez, l'homme ne se servait que d'un matériel très grossier. Par exemple, des planches, des, des pierres qui recevaient des inscriptions grossièrement. Il y avait toujours des inondations, des feux de brousse qui les chassaient de leur lieu. ils n'avaient pas toujours la possibilité d'emporter avec eux ce gros matériel qui pèse lourd. Ils toujours détruire ce matériel par le feu ou par l'eau. D'où la nécessité d'envoyer un autre prophète. Mais le prophète qui vient immédiatement après celui-ci situe son enseignement à un niveau un peu plus élevé. Donc, quand je dis que quand l'humanité était en son enfance et qu'il avait reçu le judaïsme, quand il a atteint une autre étape plus élevée, une étape lui permettant de comprendre d'autres choses qu'elle n'avait pas la possibilité de comprendre au temps de la première religion révélée, la seconde religion correspond à l'étape de l'enseignement secondaire, c'est le christianisme. l'enseignement islamique correspond à l'enseignement supérieur. Donc l'homme a atteint sa maturité, la science est bien développée, la technologie est très avancée. Le prophète, Dieu dit dans le Coran que Makana Muhammadun euh, Il y a un verset qui précède qui dit Walakin Rasulallah wa Khatiman Nabi'ina. ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiin le Coran avait déjà dit que Mohammed sera le dernier prophète mais depuis la mort du prophète Mohammed on n'a reçu aucun prophète valable qu'on peut euh, euh, comme prophète donc le prophète comme a apporté le Coran qui est venu de Dieu et dans ce Coran nous trouvons un verset qui nous dit la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi donc on nous a enseigné la prophétie de Jésus-Christ comme celle des autres prophètes envoyés par Dieu nous considérons que donc en islamisme que Dieu est trop grand pour avoir une épouse ne peut pas enfanter parce que il n'est pas une créature Dieu n'est pas ne peut pas être matérialisé c'est l'esprit donc toutes les créatures humaines sont des esclaves de Dieu. Il y a parmi les esclaves des prophètes, il y a des saints parmi eux aussi. Nous considérons Jésus comme prophète, comme comme Moïse, comme Abraham. Sa mère, la Sainte Marie, est considérée non comme prophète, parce qu'il n'y a pas de prophétesse, euh, prophétesse euh, au euh, de l'islam, mais nous la considérons comme une sainte, c'est-à-dire une créature très sainte qui a reçu le vocable de Dieu, Kalimatullah. Donc, Ruhullah, l'Esprit de Dieu qui était euh, Jésus-Christ. Donc, nous croyons en la mission de Jésus, nous croyons à son retour vers les derniers temps. Mais pour nous, il n'est ni l'enfant de Dieu, ni un Dieu, mais un envoyé, un prophète envoyé, très vénérable, qu'on considère au même pied d'égalité que le prophète Mohammed et que, que les autres prophètes. Alors donc, là, il y a une divergence d'esprit entre l'islam et le christianisme. Or, nous n'avons pas assez de temps pour n'étendre plus loin sur cette question, Parce que euh, nous aurions fait, par exemple, l'histoire de l'Église, de la croyance de l'Église même, euh, dans son évolution, jusqu'à euh, croire à la Trinité, parce qu'en islamisme, on bannit la Trinité. Dieu est unique, il est un. aucune, aucune parenté entre Dieu et les créatures. Le Coran avait lancé des menaces très sévères pour ceux qui professent la divinité d'un être quelconque. Donc la divinité est une exclusivité de Dieu. Aux yeux de l'islam, Dieu est seul, il est un et unique. Il a des attributs, il a des beaux noms auxquels on doit ajouter foi. il est le tout-puissant, il est omniprésent, il est omniscient. Il jugera les créatures au jour du jugement dernier. Ce jour, Jésus-Christ sera au rang des prophètes, ce que nous a enseigné l'islam. nous le considérons, nous le vénérons, nous le mettrons au même pied d'égalité que le prophète Mohammed et que le prophète Abraham, Moïse, non, sont les grands prophètes, les prophètes principaux, alors qui ont envoyé et qui ont apporté une certaine législation. Mais nous disons que l'islam considère toujours la mentalité et le niveau de compréhension de l'homme. Actuellement, nous, nous avons des preuves évidentes que l'islam est une religion vraie, réelle, qui vient directement de Dieu. Les prédictions sont innombrables. On les, trouve, on les trouve dans le Coran comme on les trouve aussi dans la tradition prophétique. Lisez certains ouvrages, vous pouvez relever dans les livres célestes, c'est-à-dire les livres attribués à Dieu, apportées par des prophètes. On relève toujours des erreurs. Pour, pourquoi Parce que le quoran nous dit ces gens du livre, c'est-à-dire qui ont la révélation, ont oublié ou bien ont perdu une certaine partie de la révélation des Dieu. Nous pouvons relever des erreurs scientifiques, historiques, astronomiques dans tous les autres livres en dehors du Coran. Le Coran est donc le livre unique qui n'est point apocryphe mais authentique. Donc le plus vieux livre authentique sur Terre. La science peut se développer infiniment. La technologie également. L'homme peut avancer dans tous les domaines, mais il, tout, il restera toujours impossible de relever une erreur dans le Coran. Pourquoi? Parce que ça provient de Dieu, ça ne provient pas d'une créature. Il y a un professeur qui enseigne à la Sorbonne, un arabisant qui s'appelait Monsieur Charles Pella. Il avait tenu une série de conférences à l'université de Dakar. À l'une, pendant l'une de ces conférences, un étudiant lui a euh, posé la question d'expliquer qu'est-ce que c'est que du Coran, le caractère inimitable du Coran. Il a dit que le Coran porte la signature de Dieu quelle est cette signature Puisque quand le Coran s'est révélé et que certains Arabes, pour dénigrer Mohammed lui-même, ils ont prétendu que c'est lui-même qui, en est l'auteur. Le Coran lance un défi. Si le prophète en est l'auteur, vous êtes des Arabes comme lui, il n'est pas allé un endroit vous n'êtes pas. Il n'a pas appris des choses que vous n'avez pas apprises. s'il est capable de confectionner un tel livre, vous êtes des Arabes comme apporter dix chapitres comparables au texte coranique, à ce moment-là, nous acceptions que, nous accepterons que Mohammed est l'auteur du Coran. Personne n'a pu faire. Le Coran a renouvelé le défi en, en leur demandant d'apporter un, une seule sourate. Personne n'a pu faire. Le Coran lance une, une menace en disant il Et avant ce verset, un autre verset, verset qui l'avait précédé, où où Dieu qul la in ijtamaat wal jinnu ala an yaatu bi misli al qurani la yaatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahiran si tous les esprits tous les jinns tous les humains se et collaboraient travaillaient de tous leurs sources afin de confectionner un livre comparable au Coran nous croirons que le Coran vient de Mohammed puisqu'ils ne le pourront pas. Il dit que il y a 14 de cela. Il y a des confessions innombrables et des sociétés qui ont toujours le plus grand intérêt à stopper la propagation de l'islam. il y a un seul moyen efficace si on arrivait à confectionner un livre un tant soit peu comparable au texte du Coran, même s'il n'atteint pas sa perfection, on arriverait en ce moment-là à mettre le doute dans le cœur des croyants. Mais depuis lors, personne n'a faire. On dit que un homme a beau être un génie, mais dans une génération, quand il apporte quelque chose de nouveau et que personne d'autre en dehors de lui n'est capable, peut-être après sa génération, il y aura des, des qui le dépasseront. Mais le Coran est révélé depuis 14 siècles et depuis lors, personne n'a pu relever ce défi. Alors donc, c'est une, signature de Dieu. Alors donc, le Coran vient directement de Dieu. Et chaque jour, grâce au développement de la science et des techniques, nous découvrons toujours des que l'humanité ignorait et que le Coran avait dit depuis euh, plus de 14 siècles. Le Coran est inhumain, intraduisible dans la parole, dans les, dans, dans les, dans les langages humains. la lumière qui éclate et qui jaillit de la lumière de Dieu en lisant le Coran ne peut le sujet que ceux qui comprennent très bien la langue arabe et l'histoire de l'islam. Ceux qui connaissent très bien le mysticisme musulman, ceux-là sont à même de sujet le Coran. Mais toujours le Coran est une source impérissable, inépuisable. On découvre toujours des vérités. Le Coran nous enseigne même la science. quiconque peut relever ce défi n'a qu'à le faire. Mais le Coran, ce Coran auquel nous avons foi, nous avait appris que Dieu est unique. Il est unique dans sa puissance, dans ses attributs, dans ses beaux noms. Il n'a ni enfanté, ni être enfanté. Dieu n'est pas engendré et il n'a rien engendré. Donc il est transcendant. Il est transcendant, c'est lui le créateur unique du genre humain des gens et tout ce qui se trouve dans la vie. Alors voilà donc notre profession de foi, voilà ce que nous croyons Jésus-Christ en ce qui concerne Jésus-Christ. C'est un prophète très vénérable, nous le considérons, je le répète, au même d'égalité que Mohammed. C'est un prophète parce que nous ne pouvons nier aucun parmi ces prophètes. Nous le traitons vénérablement parce que ce sont des prophètes envoyés de Dieu, Dieu les considère, nous les considérons. par notre foi donc pour nous il n'y a pas la trinité Dieu est unique Jésus et Marie sont des créatures de Dieu périssable contingent Dieu est impérissable il est éternel et pré-éternel c'est l'auteur des mondes ce que nous professons Bon, je vous remercie de votre attention. Nous allons recevoir d'autres questions. Ouais. Euh, parce que la deuxième question. Le temps nous porte. Ah, la deuxième question, en avait qu'est-ce qui a pu engendrer le problème de Baïfal Oui, si vous étiez un initié, un islamisme, euh, j'aurais pu avoir plus de liberté pour, vous expliquer cela. Évidemment, vous êtes étranger. Vous connaissez bien que la prière est une obligation, une obligation divine. Ça ne vient pas du prophète lui-même, mais de Dieu directement. Alors donc tout croyant est tenu d'exécuter les saintes prières rituelles. Ça, nous l'acceptons, nous le reconnaissons, et tout le monde reconnaît, le reconnaît avec ah cela nous amène à parler du mysticisme. et de pénétrer un peu vers euh, quelques secrets peut-être euh, qui sont encore ignorés euh, pour les non-musulmans. C'est pourquoi je dis que j'éprouverai quelques difficultés donner des éclaircissements, parce que si c'était un temps soit pour initié en islamisme, je veux vous dire que les hommes en naissant ont pris des dispositions. En ah, deuxième question. Oui, mais il ne faut pas le donc musulman, c'est-à-dire musulman. Oui, mais parce que vous l'avez mis sur le même papier, quoi. Ah, voilà, bon, d'accord. Voilà, c'est ça, quoi. waaw parce que am na ci yoo xam ne ñoom duñ ko mën a comprendre duñ la wax. oui. oui affaire bay fadisme phénomène la phénomène boo xam ne dafa surgir maanaam dafa sëlliku ci histoire ci taarix ñëw ci biir islam nit ñi di ko xool kenn ku nekk ak sa gisin kenn ku nekk di ko sujet kenn ku nekk ni nga ko gisee ak ni nga ko sujet li nu xam bu ñu considéré bàyyi falisme nañu considéré d'abord Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall mooy kan nan la mel lu mu doon bu ñu seetee bu ñu delloo ci tasawuf rek ci boppam daanu comprendre lii ahlu tasawuf di tuddee majzub mooy lan nit la koo xam ne dafa juddu ànd ak ay disposition ak leeru yàllaam ci xolam leer bi xam nga ne ñaari cër bu benn bi dee liggéey rek wala mu ëpp doole bi ci des lépp looy liggéey da ngay fab benn cër bi am bi kàttan wacc fii bi gën a néew doole boobu day gën a néew doole rek day gën a nasax rek koo xam ne kii guide spirituel la maanaam euh, al insanul kamil wala nit ku ñuy roy ku ñuy topp wala kuy àggali nit ñi ci yàlla li ñu séenu si moom moo di mu boole ñaari leer leeru sharia ak leeru xaqiqa mooy ki mag ni Cheikh Ahmadou Bamba ak ñenn nga xam ne doo ko mën a jam ci sharia ci genn wet ni ko nit yi kese yi ñi maandu ñu te jub te am xam-xam ni ñu koy professé daf koy professé noonu ba nu ko gën a wóor boole koog leeru xaqiqa gu ma tëkk boo xam ne du buux leeru sharia gi leeru sharia gi it lu mat mat du buux leeru xaqiqa gi moo tax ñu ne alkaamilu man laa yutfi nuuru maarifatihi noora wariidi ki mat dëgg dëgg ci gaa yàlla yi mooy ki nga xam ne leeru xamam yàlla du buux bay tànc leeru sharia am léegi danga ñëw euh, rendre ma visite da nga ma ziar si ma fa benn palaat def ci tàngal ak i ay sucrerie daal yu saf suukar ak i bonbon ak yooyu jox la yaa ngi ànd ak mbooloo mën leen ah ma toog bu yàgg mu ne na ngeen lekk lii kat waaye yii na ngeen ko bu leen ci lekk lu bari wala na ngeen ko bàyyi yow ci sa bopp nga xam ne dama xam ne lii kat dafa am loo xam ne ku néew doole wala ku néew deret daf lay miiral da ngay génn daanu ci mbedd yi boo ci lekkee juróom juróom benn juróom-ñaar juróom-ñett loolu lépp leeral ma leen ko waaye yow xam nga ko ñi nga àndal kenn xamu ko ci wala ñii xam nañ ko ñii xamuñu ko ci ma kere leen ko bu ko defee yow mi leen jiitu yow mi xam ne ñi yow la ñu àndal yaa leen gën miin béréb bi ci yow la ñuy seet nga bañ ko lekk bu ko ko lekk bu leen ko tere benn yow nga bañ koo lekk ñoom ñëpp ñu bañ koo lekk kenn bañ la toppandoo ngeen mucc ci loolu yéen ñëpp ngeen dem wala yow nga xam ne kii xam xam na ne xam nga lii nekk ci kii ak li muy wàññi xam nga ne mucc nga ci àgg nga foo xam ne loolu boo ko lekkee boo ci lekkoon téeméeri du la wàññi dara nga ne man damay lekk nga lekk luy xew lan mooy xew ñi ci def lekk buñ lekk ñu lekk buñ lekkee luy xew ah muy daan ci nga dig waaw exemple laa jox léegi ñu dellu ci la ñaari leer yi nuurul xaqiqa ak nuuru sharia li ñu tuddee majzub mooy koo xam ne leeru xaqiqa bi dafa ëpp doole leeru sharia bi gis nañ ko ci taarix l'islam am na ay bi yoo xam ne bu weeru koor teroo ba ñu gis weer bi xam ne dañoo war a woor dañuy daldi tëdd nelaw du ñu yow bañ ne weer wi feeñ ne dañuy kori dañuy wari ñu soog ak masjid yoo nga xam ne nga xam ne ñooñu eh, ñu ngi woor waaye ni ñuy woore bokkul ni nit ñuy woore lu tax ndax mënuñoo woore ni nit ñi woore waaye suñu borom jox na leen ay may ak kàttan goo xam ne mën nañoo def loo xam ne nit ñi mënuñu koo def dara leen ca ndax suñu borom xam na ne ñii nit ñi woore mënuñu ko lu tax ndax leeru sharia dafa xajatul ak leeru xaqiqa ci ci ñoom sëriñ bi nga xam ne al insanul kaamil la sëriñ bu mat sëriñ te àgg taalibe yi catégorie yu dul jeex la ñuy doon bu ñu ñëwee kenn ku nekk dana xam fa muy jaar ak yow bu gisee ki nga xam ne leeru sharia rek a mën a dugg ci moom waaye leeru xaqiqa xajul ci moom mu sol leeru sharia ba noppi di ko digal yeneen i pratique yoo xam ne dana tax la ko raw ci leeru xaqiqa dana am njëriñ yoo xam ne dana ko mën a dëfal ci leeru ñàkk gi mu ñàkk leeru xaqiqa ñii nga xam ne leeru xaqiqa rek la àttan wala leeru sharia rek mu seet ne leeru xaqiqa bi moo koy soowee mën na koo tax mu mën a soowe mën a soowe ñeneen waaye leeru sharia bi bu doon moom rek la amee dana mën a sax mucc moom ci boppam du mën a soowe wala du am sañ-sañ ci yàlla wala du xam yàlla mu seet lana ci moom bu seetee ne leeru xaqiqa bi moom la war a difi ba mu mat sëkk ndax du loru modifié ko maanaam nampal ko ci xaqiqa ba xaqi xam fe bu fekkee ne moom